rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal ishriin wa ammal ahaadiis al-awwalu an abi saciidin al-xudriyyi radiyallaahu ta'aalaa canhu annahu qaala samictu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa-in lam yastati' fa bilisaanihi fa-in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman rawahu muslim rahimahu llahu taala kon alhamdulillah walillahi alhamd alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa allah wallahu akbar kon ñuy sant suñu boroom mi def ñu ubbi bunt bi ci jotaay bi ñu génn muy garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin di chapitre di bunt di garab gi nga xam ne mooy garabu digle lu baax ak tere safaan gisoon nañ wàllu wu njëkk bi ci too ci garab bi muy li jëmoon ci wàllu alquran gisoon nañ aay bi mujj woon indi te daggoon ci indi ci côté bi nga xam ne moom la ci soxla woon mooy na anjayna alladina yanhawna ani suu'i wa axadna alladina zalamu bi'adaabin ba'iisin bimaa kaanuu yafsuquun wal aayaatu fil baabi kasiiratun ma'luuma. léegi nag tey nag inshaa allahu taala imaam an-Nawawi rahimahullahu taala di dugg ak ñun ci beneen wàll bi di xadiis yi fii nag day jël def di mu tuddal. xadiis yi nga xam ne ñooy wax ñoo composé ñoo làmboog garab gi mu ne wa amal ahadis ndaal xadiis yi waaw fal awwalu bi ci njëkk mooy xadiis ci bunt bi mooy bi njëkk ndax mu koy door a tàmbal waaye ci ñun mooy xadiis numéro cent quatre-vingt-quatre waaw téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent muy imaam ne waan ne an fal awwal bi ci njëkk ci buntu bi muy kon xadiis cent quatre-vingt-quatre biñ tàmbalee téere bi mu ne an abi Saïd mu ngi koy jële ci al imaam Abu Saïd al Xudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne al Xudri muy Sa'd ibn Maalik Abdullah ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn al Abjar Xudra ibn Awf maamam boobu di Ubayd ibn al-Abjar min doon a Xudra ibn Awf moo tax moom lañ koy dàkkantale naan an Abi Sa'id al-Xudri gis maamam mu sori la kon nga xam ne ci waa Xasraj la bokkoon bokkoon ci waa Ansaar radiyallahu anhum annahu qaala mu ne radiyallahu anhu yal na boroom bi kontaan ci moom gërëm ko annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi képp kenn ci yéen koo xam ne dafa gis loo xam ne safaan la waaw képp kenn ku gis loo xamante ne lu baaxul la lu yàllay aaya la yu yàllay tere lool mooy munkar waaw loo xamante ñaaw la borom bi ñaaw ñaawlu na ko waaw ku gis loolee fal yughayyirhu na ko soppi waaw bi yadihi ak loxoom fa in lam yastati' bu dee na manu koo def ak loxoom ah fa bi lisaanihi na ko def ak làmmiñam loxoom mooy mu fexe izalatul munkar dindi mu dàqu jële fi effacé fi jële li nga xam ne mooy lu ñaaw loolu le bu dee manu ko nag fa bi mooy na wax bu dee wax la man ngir mu deñ munkar joo jële lu ñaaw loo lële na wax ngir mu deñ bu ko defee mu deñ fa in lam yastati bu dee na manul loolu le fa bi mooy na ko metti na metti ci xolam mooy na ko def ak xolam waaw waaw mooy ci biiram mu ne wa dhalika lii nag mooy mu metti la yow moom sa xol nga am sa xol moom ah manoo loxo manoo làmmiñ waaye nag sa xol man na mu metti nga gis lu neexul yàlla mu metti la waaw na ko defeek noonu waaw ane <laughs> ah ki xolam di metti noonu rek lan la lan la lan la soppi moom ne la loolu dinañ ci ñëw insha allah ah mu ne wasalikata loolee lii adaful iman mooy li gën a néew nag ci li nga xamante ni mooy ak ngëm yàlla waaw ngëm yàlla moom ci nii ñett yi yëpp da ciy boo seetloo bi mu ci mujjee tudd mooy bi nga xam ne moo ci gën a néew waaw ku amul nag ci lii ci ña yii nii dara moom <laughs> danaa ñu wax la Ibn Mas'ud waxoon <laughs> radiyallahu anhu <laughs> dam naan iltamis eh, eh, làmbal sa xol ci ñetti bërëb wax bërëb ya ba pare ne ko ne bërëb yii nag bu dee yow trouvé ci sa xol ñaanal yàlla mu may la xol ndax da nga xam ne amoo xol waaw yow itam da nga xam ne yii nii ñett yi bu ci benn manoo ko wala defoo ci benn yow sa xol mu metti sax gis lu ñaaw lu neex lu neexul yàlla mu metti la lool sax yow bokkul ci say affaire yow ñaanal yàlla mu may la xool te xam ne amoo xol <coughs> kon wa dhalika ad'afu al iman te mooy li gën a néew ci ngëm yàlla mu ne rawahu soloo na ko muslim al imaamu muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi hadith yoo xam ne gisoon nañ ko ci arba'iin yi mooy hadith numéro 34 ci al arba'iin an nawawiyya léegi est-ce que al imaamu muslim rahmatullahi alayhi kese ko solo lañ naan la déedéet al imaamu ahmad sëriñam solo na ko na ko noonu al imaamu abu daawuda ak al imaam at-tirmidhi ak al imaam an-nasa'i ak al imaam ibnu maaja muy waa sunanul arba'a ñoom ñépp ko solo ak imaamu Ahmad ak imaamu Muslim rahmatullahi alayhi al imaamu Muslim <coughs> rahimahullahu ta'ala muy goon di ci kitaabul iman baabu nahyi anil munkari minal iman buntu bi nga xam ne ci buntu téerib gëm yàlla moom la def bunt bi suraax yi def ne eh, tere li nga xam ne mooy al munkar loo xam ne moom safaan la du noonu lu ñu bañ la lu baaxul la lu yàlla gërëmul la Ah loolu moom min al imaan yi loolu ci ngëm yàlla la bokk mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba hmm? Ibrahim ibn Uthman al-Kufi al-Wasiti al-asl rahmatullah alayhi qala haddathana Waki' mu ne ki ñu nopp nettali mooy Waki' ibn al-Jarrah ibn Marih hmm? al-Kufi rahimahullah Abu Sufyan al-A'war rahmatullahi alayhi qala mu ne ha Euh, an Sufyan voilà Waki' an Sufyan Sufyan moo Waki' jële ci Sufyan muy Sufyan ibn Sa'id ñoom ñi ñëpp Kufa lañ dëkkoon bokk na ci euh, indice yi nga xam ne bu Sufyan bi bu nee Sufyan rek euh, nga war a xam kan la ndax ñoom ñi Kufa lañ noon sa Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri rahmatullahi alayhi Abu Abdillah al-Kufi rahmatullahi alayhi moom it Kufa la dëkkoon fële ca bilaadul Iraq ha imam Muslim na xaaral ma ñëw ma di la beneen toxoo ci tallale bi dem ci beneen mu ne wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna mu ne jëlee nañ te nettali nañu Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin rahmatullahi alayhi ah, qala haddathana Muhammad ibn Ja'far mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlahum Abu Abdillah di kan Ghundar rahmatullahi alayhi qala haddathana Shu'batu mu jële ci bàyyi jiitleem di dencoon ndayam di Seydina Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward Abu Bistam al rahmatullah alayhi mu kilaahuma waaw mooy lan Sufyan ibn Uyayna ibn euh, Sa'id Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath ak Shu'ba waaw ñoom ñaar ñépp ñoom ku nekk ci ñoom kilahuma ku nekk ci ñoom an Qays ibn Muslim ñu jële ko ci Qays ibn Muslim al-Jadali al-Udwani rahmatullahi alayhi ah, al-Kufi moom itam Kufa la dëkkoon ah léegi moom Qays moomu moom an Tariq ibn Shihab mu jële ko ci sahaaba ci tabi'i bu mag sax di Tariq ibn Shihab ibn Abd Shams ibn eh, nga xam ne al-Bajali al-Bajali dëkkoon moom itam Kufi la <coughs> moom nii nga xamante ne fekk na fekk na jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom am na nag ñoo xam ne euh, dañu ne gis na yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye am na nag ñu koy wax am nag euh, ñu ne non non non euh, Tariq ibn Shihab nii <laughs> ah, gisu ko waaye <clears throat> loolu ku mel ni ñoom imaamu Zahabi rahmatullah alayhi ñoom dañoo dëgëral ne si si si gis na yonent bi alayhi salaatu wassalaam kay ah waaw ndax kii ku mel ni amu Abu Hatim ar-Razi moo ne laysat lahu suhba moom amul ànd ndawul yonent ma lay saa saa mais ku mel ni ñoom al-Imam az-Zahabi hmm, moom dafa ne si gis na yonent bi alayhi salaam ki nga xamante ne nii ci <clears throat> loolu mooy ci al-Kashif ci taarixul islam mu ne kii gis na yonent bi alayhi salaam ah te xare na lu dul benn ak ñaar ànd ak see ci ci xilaafa bokk Sayyidina Siddiq radiyallahu anhu kanta al imam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi ci Taqrib at-Tahdhib mu ne <clears throat> al imam Abu Dawud nee na kii Qays Tariq ibn Shihab nii gis na yonent bi alayhi salatu wassalam waaye déggul ci moom léegi nag ci kaw noonu kanta imam Ibn Hibban dane moom Ibn Abi Hatim Ibn Abi Hatim dane dajana fekk na jaahiliya waaw eh, gis na yonent bi alayhi salatu wassalam xare na ci jamonoy eh, Seydina Abu Bakr xare noonu yi moo tax moom nii kii la mooy euh, saxaaba la boo xam ne bi ru'ya ci gis voilà loolu euh, lu am am solo la mooy sa mooy ñenn ñi jàpp na nag du saxaaba ci kaw lool ñoom ñoo jàpp na bu boobaa taabi'i mais à vrai dire moom saxaaba la Tariq ibn Shihab euh, radiyallahu ta'ala anhu ndax ni ñuy xamante ne nii mooy ni ñuy xamee ne diw saxaaba la comme li ko al imam as-Suyuti na ko noon waa ilmul mustalah al hadith di leerale mooy koo xamante ne nii naka noonu al imaam al-Hafiz Ibn Hajar nga xam ne rahmatullah alayhi daanaka waxam yi moom la al imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi indi foofu la ci alfiyatu suyuti <coughs> waaw li nga xam ne boo dëgër ci ni saxale diw nit saxaaba la mooy mu nekk koo xamante ne nii dafa euh, jataayoog yonent bi alayhi salaatu salaam waaw daal di koy gëm daal di faatu ci ngëm yàlla ga waaw mooy bu bokkee moom jataay waxuñu gis parce que bu dee rek ñu gis silmaxa yi xam nga gisuñu yonent bi alayhi salaam waaw parce que silmaxa bi nga xam ne man la gis du tout ah nekk ak yonent bi alayhi salaam comme ñoom Seydina Abdallah ibn euh, euh, kii euh, al-Muazzin mooy ibnu Ummi Maktum Amr ibnu Ummi Maktum ñoo Abdallah Ummi Maktum al-a'ma mi abasa ci suuratu abasa silmaxa boo bële xam nga gisul yonent bi saa saam dafa silmaxoon mais saxaaba la moo tax jataayoo la ñuy wax voilà moo tax ndax yonent bi saa saam bu newee benn bërëb ña fa nekk noonu ne bu nekkee Makka di aj nekk ci Kaaba gi di aj foofu ña fa nekk ñépp même ñi nga xam ne gisuñu ko sax saxaaba lañ parce que moom leer gi day diffuser lay defar ña fa nekk ña foofu yépp lay defar waaw def leen loo xamante ne nii ku bokk ci ñoom. ku bokkul ci ñoom manoo leen a dab ba faw si fini jeex na waaw darajatu soxba loolu moom ku ko am raw na keneen kudut moom waxuma la keneen de jëlal ñeneen ñépp ku amul daraja yi nekkoon saxaabaa yonent ba sa sa boole leen ñoom ñépp multiplier leen par lu la neex ci nombre dabul benn saxaaba waaw bu jataayoog yonent bi alayhi salaam gëm ko jataayoog moom gëm ko génn àddina ci ngëm yàlla waaw ku ko gëmoon nag après nga tubbi bi mu fi jógee ne dara lañ dul joxe ci zakatu zakat xawatul gi wala murtad ñoo ñooñu nga xam ne ñoom la si Siddiq doon xareel ba faat ci ñu bari ñooñu noonu moom duñu saxaaba même bu doon gëmoon nañ yonent bi saa saa mais dañoo tubbi voilà mais ki tubbi gaat ci biir kooku comme Uyayna waxoon nañ la keroog na <laughs> bokkoon na ci ñi nga xam ne mu tubbi woon waaye Seydina Siddiq moo ko kiiwaat duwalaat ko mu duggaat ci biir ñu joxaat ko lépp loo xam ne moom la saxaaba yi am moo tax gisoon nañ ba keroog mooy xadis bi ñu la doon wax ci jotaay bi ñu génn xadis numéro cinquante bi eh, Seydina Mawlana Ibn Abbas ne na dafa ñëw Medina ñëw dal ci al-Hurr ibn Qays doomu frère am ne ko yow daal gis naa ne am nga eh, daal eh, ca Seydina ci xalifa bi Seydina Omar amirul mu'minin waxu ko sax amirul am nga fa daal yow am na lu mu lay gise am nga fa place léegi damaa bëggoon wutal ma fa audience xam nga kooku kon mooy tuubaat na tuub na ba noonu la génn àddina kooku saxaaba la <coughs> voilà xam ne diw saxaaba la parce que don waa ji il faut mu riwaaya il faut mu mu solo ay xadiis déedéet non non moo tax liir yi moo tax tabaqaatu saxaaba loolu taxu ñoo jóg nii defoon <coughs> nañ ko ci siira bi def ko ci yeneen kii it ah yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii daanaka yooyu moom siiw na mooy ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo ci tabaqaat yi ñi ci na féete suuf mooy gone yi nga xam ne na am ne yonent bi alayhi salaatu salaam euh, saxaaba yi dañu amoon benn aada bu baax ku ci amoon doom noo doon def da koy jël balaa dara xew nga yóbbul ko yonent bi alayhi bu ko defee liy njëkk dugg ci biiram mooy loo xam ne ci génn ñu yonent bi alayhi salaatu salaam day jóge ndax buñ ko indilee da leen defal tahnik nooy da doon yëy laaj ay doomu tàndarma yëy leen ba mu nooy nga xam ne ay ay tiflitam da ciy jaxasoo mu ba mu nooy mu defal ko liir bi ba pare daal di koy ñaanal ñenn ñi mu tuddee la doom ci saasi waaw loolu waxoon nañu amaana ci téere bu ñëwaatee ci côté boobu waaye masala bu siiw la boo xam ne yàgg nañ koo traité mooy nit juddu tey mën nañ ko tudd tey voilà jox ko tur tey loolu mën naa nekk waaye it ñu jox ko tur septième jour loolu it mën naa nekk kilaahuma sunna bu ci nekk na la bu ci nekk yonente bi alayhi salaam ci boppam def na ko kon nag mu ngi noonu boo ko xamul la waxoon naa la en tant que wolof miinoo ko bu fi nekk di weddi naan lool man da nekk voilà yow waxal li nga xam neel ah man de xaw ma voilà ku wax nañ ne xaw ma kooku moom amul luñ koy wax waaye taxaw di affirmer naan man da nekk alors que yonente sa alayhi salaam defal ko doomu Abu Talha radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne moom moo gisoon nañ xadiis boobu bi nga xamante ne nii ci la Seydina Abu Talha dem wayaasi ba ñëw ndeke doomam ja feebaroon dafa génn àddina waaw léegi mu ñëw yaayu Seydina Anas mi nekkoon soxnaam di yaay Ummu Sulaym daal di koy dadal dalal defaral ko lu neex waaw ñu daal di fanaan daal séq la nga xamante ne ñiy sëy lool la ñuy séq ba ñëwee bàyyi ba suba ga mu nekkoon ah sa doom ja nga doon laaj de naan ko est-ce que bu kii <coughs> benn nit bu doon daa am ay nit yoo xam ne dañoo àbb marchandise wala matériel u benn nit àbb ko ko ñu aal ko kooku ñëwaat di ko nangu si ne leen non pas nangu si sax leen jottali do ngeen ma ñëw ngir jël si lañ lam aale woon est ce que ñun ko aal nañun dañuy bañ am nañ àq am nañ droit naan ko joxuñu la mu ne déedéet ko kay am na droit ñëw jël si waat mu ne waaw kay sa doom gi nag yàlla mi ñu ko dénkoon jël na ko Abu Talha waaw merul ci loolu waaye ni mu ko ko mooy la fait ko mu bàyyi ko ba mu sëyib moom ak noonu yooyu yëpp alors que ndeke daa amoon dëj doomam ji faatu na nga xam nga loolu du jigéen bu nekk mag loolu ñooñ ñooñ ñooñ ñooñ ci benn tirage lañu bokk ñooñ bokkuñu ak suñu classe yi de góor ak jigéen a ci yam waaw yow loolu ko imaginer jigéen mu ñàkk doomam guddi googu noonu nga xam ne jëkkëram a ngi ñii ñëw yëgulu ko sax nan lay mën a euh, euh, joteeg moom te jote gi day <laughs> dëgg ah waaw ñu am rapport sexuel bu kii nii boo xamante ni nii non loolu ba jëkkër ji soupçonnewul benn dara que ni am na tristesse wala yooyu loolu daal wallahi hum alladina rabbahum almustafa wa kafaa alayhi salatu daal ñoom la yonente bi alay saatu salaam yar te ku mu yar waaw léegi mooy doomam jooju ba mu demee wax ko yonente bi alay saatu salaam mer yonente bi alay saatu salaam ne ko ah, barakallahu laaj ko mu wax ko ne ko waaw mu ne ko barakallahu lak lakuma fi laylatikuma yal na borom bi barkeel seen guddi gi moom ko tëdd ngeen yal na borom bi barkeel leen la ngeen fa def waaw mu jur doom jooju nga xam ne moo barkeeloon abdallah boobale ibn abi talha hein doom jooju seyna anas neena radiyallahu anhu hadis mu saxiixay bi mu juddoo <laughs> abu talha moo ma ko jox ne ma yóbbul ko yonent bi alayhi salaam ma yóbbu ko ma ñëwee mu ne ma ndax yoraale ngay tàndal ma maa ngi ko fekk mu ne ma waaw ma jox ko wala damaa dem jëli ko mu defal ko taxnij bi yooyu tàndarma ji bam kii mu defal ko ko taxnij ko loolu lañ naan taxnij daa bokk ci sunnaay tudd doom ba pare daal di koy tuddee abdallah yeneen gone yi ñenn ñi munzir ak yooyu ci ci jour bi la voilà léegi yow nga bëgg a taxaw naan lool man da nekk alors que yonent bi alayhi salaam nii moom def kon nag nañuy teey lu ñu xamul nañ ne ah man de loolu xaw ma ko waaw xaaral ñu gëstu ju ñun ñépp wala ñu laaj ku ko xam kuñ jàpp ne xam na ko loolu moo gën a teey waaw kon nag mu ngi noonu kon euh, liñ doon wax ci wàllu saxaaba yi mooy ñooñu gone yi ñooñu ay saxaaba lañ pourtant lan lañ soloo ci yonent bi alayhi salaam si ah, ah, ah, xanaa Seydina al-Husayn al-Hasan soloo na ci yonent bi alayhi salaam euh, te gis nañ ko euh, gis nañ ko fi da'ma yaribuka ila ma la yaribuka loolu nee bokk na ti yonent bi alei satu li mu jàpp ci moom jële ko ci moom ak yooyu ak li mu ko jàngal ci wàllu xunuut ak yu mel noonu ak bi muy jël tàndarmañ mu ne ko kéex kéex kéex yooyu yëpp lu mu soloo la waaye ñu mel ni Seydina al am na ñu ne soloo na am na yenn am ñu ne noonu soloowul ci ba ci maamam ci yonent bi alei satu salaam dara ak nit ki rawatina ñooñu sax tari nañ mais xalaatal mi nga xam ne mooy comme Abdallah bii nga xam ne moom liir la woon ñooñu bi muy mag yonent waaye saa saa génn àddina bi muy bi muy bi muy fii kooku saxaaba la waaw mais ñooñ saxaaba lañ yoo xamante ne nii bi ru'ya ñoom ci gis pourtant conscient wul sax liir bi daa conscient ci li muy xool waaye kooku yonent waaye saa saa le fait que bi muy dund ci kaw suuf moom alayhi salaatu wassalaam kooku fekk na jataayam liir boobu mun ne ñëw ci jàkka ji kese bu yaayam boot ko muy jooy yonent waaye saa saa bi jiite kooku saxaaba la. waaw kooku saxaaba la raw na kurut moom ba am yi nay tukki waaw <laughs> yow loolu bi fadlullahi loo ci man yàllaa ko def yàllaa ko def laa wax manoo ci dara ñooñu ci yonent bi alayhi salaam lañ bokk liñ ci bokke amul beneen bindeef bu bokke ci yonent bi alayhi salaam noonu amul c'est impossible waaw fadlullahi yutihi man yasha wallahu dul fadlil azim waaw kon nag euh, façon saxaaba yooyu ak ñi nga xam ne moo tax euh, liñ doon wax mooy nekk saxaaba obligé te il faut waa ji am lum soloo ci yonent mi alayhi salaam non non gis gi rek doy na ak jataaw jataayoo bi doy na sëkk waaw moo taxoon ma naan la keroog xoolal ndaw teraanga xoolal ngëneelu yàlla <laughs> hadith bi euh, mawlaana ibn mas euh, ibn abbas naan yonent mi alayhi salaam day day day dox ci bunt bii ñu génn rek bi ñu génn <laughs> eh? ñëw ba ar-Rawha mu dajeeg moom benn rakk benn convoi ñu ne ko man mu ne leen manil qawm waa ñooñu ñooy ñan mooy mbokki fan pa buntu bi du an-nasiha mooy at-ta'awun 'ala al-birri wa taqwa ñu ne ko al-muslimuna xaalu ñu ne ko man anta mi yow nag yaay kan mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo manal lañ ndaw teraanga imagine ñi bu doon ne dafa dajeeg ñoom ñii accu ñoon dañ doon dem beneen yoon mais mooy daje bi xam nga bu ñëwee dañoo daje loolu li ñuy gën a suivante li ñu ciy gën a dégg mooy ñoom dañ doon ñëw yonent bi sa saam bi dem ñu daje ci yoon bi imaginer ñooñu le fait que daje nañu ak yonent bi saa saam foofu noonu kese même liir boobu ndaw si yëkkati ni ndax ki am na ak kooku raw na keneen ku melul ni moom ku nekkul saxaaba raw na la bu dee ci noonu la fay faatoo waaw boo tax ma la ndaw teraanga <laughs> o rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li yàlla def ci moom wallahi min def xamu ko kon nag moo tax mbir mi du du góor du du góor góorloo kenn fadlullahi la ngëneelu yàlla la moo koy jox ku ko soob paaki leen soob wala yéen wala parte fan ngeen sëriñ diw kon moo war a gën nit ñi ginnaaw yonent bare saa saa moo ci tegu waxoolu am yow xamoo li ngay wax waaw xamoo li ngay wax ndax ñi nga xamante ne ñooy awliya yi gis nga wàllu yi ngay dégg seen wax yu kawe yi ñuy wax ak seen téere yéeg seen xasida yéeg seen yooyu mais ñi ñuy waxal yi ñuy wax di wax may yu leen yàlla jox ak yi nga xam ne boo ko dégloo bu dee yow xamoo da ngay foog ne ñoom à part yonent bay sa sam ñoo fi gën loolu xamoo li ngay wax ñoom ci seen bopp ñoo la gën a xam ñoom li ñuy wax waxuñu ñooñu hors catégorie yo saxaaba yi bokkuñu ci affaire bi ñoom bu ñuy wax ci biir wàllu yi la ñuy wax te sax loolu sax ci luñ joyal tout le temps waaw léeg-léeg sax bu ci luñ doyal waaw léeg-léeg nga dégg kenn di wax yu kawe ci moom loolu gëneel la bu ko yàlla defal mais tekkiwul ne moo gën ñépp ci luñ doyal waaw waxoon nañ la al al al al afdal yàlla fii ak may bu la yàlla defal loolu laa yaqtadi al al xayri ya wala al afdal ya kenn yaa gën ñépp déedéet waaw jagle bu la yàlla defal tekkiwul na yaa gën keneen ku mu ko defalul déedéet waaw léegi am na wàllu yoo xam ne yàlla da leen defal yenn jagle yoo xam ne doo ko gis ci benn ki benn te saxaaba yi radiyallahu anhum mais ñëw leen gën comme ni ngay gisee ci biir awliya yi comme niñ ko gisoon li Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhu doon wax keroog ci masaalik bi gisoon nañ ko ah. ñenn ñi nga xamante ne nii ñoom benn karaama fa minhum man la eh, eh, yuzhiru karaama waaw nga xam ne moom dara du feeñ ci moom ay karaama ak yooyu dara du feeñ ah. te àgg na ca njombaxta wa bulliral madaar am ñoo xam ne moom ah moom moom day wane karaama wa huwa lam yak lam lam yablugh istiqaama waaw moom jegewul sax li nga xam ne mooy ak coow wooral ko aw kaw xamaa xaala tegu ci yoonu yeneen sa sa sax ni mu war a fekkawu te pourtant am nay miracle yu génn ci moom am koo xam ne moo ko raw fuuf àgg na waaye dara du seen wa minhum man laa yabdu minhu abada ah <laughs> nga xam ne ba faw dara du feeñ ci moom te kooku àgg na njomboxtal yi am koo xam ne day wane alors que moom àggul sax darajatul istiqaama amu kon nag mu ngi noonu léegi kon euh, liñ doon wax ci wàllu saxaaba yi moom mii kon Taariq ibn Shihab moom saxaaba la mais ci gis voilà ñooñu nag mooy ci gis loolu nag dafa am benn euh, différence ak saxaaba yeneen yi saxaaba yi nga xamante ne ñoom comme Seydina Abu Hurayra Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina al-Hasan alaki al-Husayn wala alxasan ibn ali saydna abu bakr saydna ali ñooñu radiyallahu anhum eh, nga xam ne ñenn ñi dañoo gis yonent yamuñ ci gis yonent waaye saa saa mais dañoo jëlee ci moom ñooñu bokkuñu saxaaba yi nga xamante ne ñoom gis kese lañ am ci yonent maay saa saa ñi am gis ci yonent maay saa saa ci kalaw kaw d'une manière générale saxaaba lañ waaye mooy ci wàllu riwaaya duñu duñu mooy euh, day am ci mooy seen riwaaya mooy seen solo ñoom duñ jëlee ci yonent maay waaw fu ñu jëlee fu ñu nekkalee rek xamal ne daa am intermédiaire parce que ñoom bi ñu ko gis kese lañ am si moom wala liir lañu woon bi leen yonent bi alayhi salaam doon téyee euh, que di leen ñaanal ak barkeel ñoom liir lañu woon la bi ñuy laata ñuy am sax deux ans yonent bi alayhi salaam génn na àddina kooku moom mooy jëlewul ci moom dara waaw kooku nag mooy tax ay ay xadiisam moom day nekk loo xamante ne mooy xadiisam yépp day am intermédiaire waaw mooy du ko jële manu koo jële ci yonent bi saa saam directement waaw bu boobaa nag nga ne ma ah kon léegi kon bu boobaa est moom bu nettalee jële ci saxaaba loolu day wér dañ naan la ah day wér parce que moom ku wóor la te borom bi moo leen setal waaw inna allaha moo ne radiyallahu borom bi moo ne radiyallahu anhum wa radu waxoon nañ ko fan yële borom bi de gërëm na leen ñoom gërëm nañ li leen borom bi defal ak fi mu waaw waaye te borom bi nee na inna allah la yarda anil qawmil fasiqin boroom bi lu gërëm ay nit ñoo xam ne dañuy génn topp lañ kon ñoo xam ne kenn du ci génn topp waaw fisq sori na képp kuy saxaaba radiyallahu taala anhu kàccoorte waaw ñooy ay maandu lañ waaw borom bee leen soxlawuñ kenn naan ci maandu la waaw gisoon nañ fi keroog euh, masalaam Seydina Ibnu Abbaas ñaata xadiis radiyallahu anhu maa la jëlee directement ak yonent ma lay saa am ay ay ay ay ay ay deux mille xadiis ak lu teg la solo pourtant moom li ëpp ci xadiis yooyu fuuf par intermédiaire la waaw moo tax ba gis nga saxaab euh, yone euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ni ñuy wute ci ñaata xadiis ba imaamul Ghazali rahimahullah doon dox naan moom ni ay quatre xadiis la ak yu mel noonu <laughs> ah ainsi de suite mooy yooyu ñii naan dix ñii naan neuf ainsi de suite mooy yooyu noonu mooy pourtant yeneen yim solo euh, mooy yow loolu luñ la man di wax bu bari mooy affaire bi matul sens léegi imaginer lu ëpp deux mille hadis léegi kon mooy lu ci ëpp par intermédiaire la ci Seydina Omar la koy jële Seydina Ali Seydina Abu Bakar Seydina Abu Hurayra Seydina Ubay ibn Ka'b Seydina euh, sëriñam bu mag bi Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu ñu mel noonu la koy jële ay Sayyidatu Aisha Sayyidatu Hafsa ah ak ainsi de suite loolu noonu da ngay gis ne kon est ce que dañ naan kon xadiis yooyu wérul non parce que non non parce que moom dafa wóor saxaaba la waaw bu jëlee ci saxaaba loolu mooy bu ne yonent bay sax am nee na loolu wér na voilà kon Tariq ibn Shihab kon ñu ngi woon ci Tariq ibn Shihab tey de boobu naa ne affaire bi dina mën a jeex tey waaye lii moom suuraale wu ko woon <laughs> waaye kon nag <laughs> xam naa dañuy pare ci taxrij yooyu après. mooy wax bi mu ne wax nañ ko <laughs> ci lañ nekk nii ci xadiisu imaamu muslim kon pour reprendre le fil kon al imaamu muslim mu ngi koy def ci an imaan baabu nahyi anil munkari minal imaan mu ne haddathana abu bakr ibn abi shayba qaala haddathana Waki' an Sufyan ha taxaw leen ma ñëw mën di beneen càllale wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qaala haddathana Muhammad ibn Ja'far qaala haddathana Shu'ba kilahuma an Qays ibn Muslim an Tariq ibn Shihab fii la ñemoon Qays ibn Muslim rahimahullah al-Jadali rahimahullah al-Kufi an Tariq ibn Shihab mu jël ko ci Tariq ibn Shihab ibn Abd Shams kon wax nañ la ne moom al-Kufiyu moom saxaaba la woon mais bi ru'ya mooy saxaaba la woon wa hada mu ne kanta imam Muslim wax mu ne wa hada hadithu Abi Bakr kanta hadith bi du càllale bi mu mujjee wax muy Muhammad ibn al-Muthanna az-Zamin Abu Musa mu jaar ci euh, Ghundar mu jaar ci Shu'ba du boobu bu njëkk bële la Abu Bakr ibn Abi Shayba mu jële ci Waki' Waki' jële ci Sufyan Sufyan jële ci Qays voilà Qays ibn Muslim mu ne joo tax wa hada hadith Abi Bakr kaddu yi may indi fii nag mooy hadith sama sëriñ bu njëkk bi ma njëkk wax mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi qaala mu ne awwalu man bada mooy Tariq ibn Shihab moo ko wax radiyallahu anhu mu ne awwalu man bada bil xutbati yawm al iid qabla salaati Marwan mu ne ki njëkk koo xamante ne nii ñu ngi indi hadith bi fan la nekk sa imam Muslim moom rek la ñu indi ndax da ne alhamdulillah rawaahu muslim imaam muslim ma solo te dañuy ci xamaale bokk na ci njëriñu taxriij lan moo taxoon xadiis bi ci yan circonstance ci yan jamono lu ko waraloon sax euh, ki ko wax wax ko mu ne awwalu man bada'a sayyidina Taariq ibn Shihaab radiyallahu anhu awwalu man bada'a bil xutbati yawm al-iid qabla as-salaati Marwaan mu ne awwalu man bada'a ki njëkk bil xutbati tàmbalee xutba yawm al-iid bésub iid qabla as-salaati laata ñuy julli marwan mooy Marwaan ibn al-Hakam <laughs> waaw <laughs> mooy lan <laughs> mooy xam nga xutba yawmul iid mooy bésu korite wala tabaski bu ñuy julli ji waxuma fa yarde te tamit benn affaire mooy gis nga julli tabaski wala korite yow manoo ñëw ne man bon du ma julli fajar damay xaar julli boobu julli bi ñuy julli bu yoor yooree ci benn bërëb bu yaatu wala ci jàkka ji ñu dem ne dañuy julli ji iid ji ñépp dem ni koy a ci mosquée yi naan suba bu dee France ñu naan gymnase tel lañ koy defee ah, ca gymnase ba lañ koy defee wala sàngam boobu noonu boobu noonu du taxaw fa taxawawu fajar de julli fajar de boo fi toogee ne man julli ma yow nga ñëw naan ah tey moom dinaa man a lool suba la ngeen di tey moom guddee naa mais grawul parce que là-bas il prie à à sept heures et ah, ah baax na. man damay nelawan nelawan nelaw saxee ba six heures trente ma jóg sangu waa jal dem teel a dem am place après ma julli fajar gi nag eh saway fajar gi noonu nar de mais yow fajar gi farata la alors que lee du farata <laughs> non juróomi julli fajar boobu du lee da koy remplacer de taxawul place ah, man ma foogoon ne c'est comme euh, ajjuma ajjuma boo julli jee ajjuma ci jàkk ji ñaari rakk ngay julli doo julli waat tisbaar ma ne la mais c'est pas la même chose <laughs> hein du la même chose hein ah non yow en plus sax heure koy julli sax bokkul yow fajar ban jour ban heure nga koy julli yow fajar da ngay bàyyi ba jant bi génn nga koy julli ah mukk heure na ci kaw ki nga xam ne moo ko tey waaw te de mais dañ naan ko julli ko ah voilà waaw mais sa fajar bu fa bu bu bu bu bu jant bi génnee mais mooy affaire bi jeex na waxtoom jeex na waaw yow nan ngay mën a xaare ba boobu nga xam ne jant bi génn na bu yàgg ñëw ñu julli euh, julli jaayit julli ci tes wala korite nga yaakaar ne loolu mooy taxaw palaasu lële déedéet da julli fajar ba pare booy nelaw nga dem nelaw yi waaw wala nga def dangay def bu jëru dem julli ayit jotee nga dem voilà léegi mu ne nag awwalu man bada xam nga loolu muy julli jooju noonu lay deme fay yow loo xam nga ko sawaay moom dame <laughs> yàgg ngaa dem wala benn nga dëkkoon village boo xam ne amuloon àjjuma ak yooyu ah <laughs> village bu ndaw mais yow ñoojoor nga dëkk ah yow xam nga yooyu France gi sax naa xam nga fi loolu fay <laughs> mooy iid ana nga topp liggéey bi rek naan aw ma ah yow <laughs> at yi ngi fi def sax est-ce julli man maa ngi dama am yaa ah waaw nañ rafet njort suñu mbokk julli di mais yow est-ce que mas ngaa julli it <laughs> topp sa liggéey bi rek de <laughs> te doo posé journée man ngaa posé waaw boo euh, a ah nga ne ah doo am jour exact bi mais loolu nga nga posé deux jours ba trois jours waaw sa jouru vacances booy liggéey fii France am nga jour yoo xam ne jouru vacances la jour de congé la yaa koy poser fu la neex waaw waaw lu mu dee dee dee moom am nga ñetti jours yoo xam ne moom yow ñu ko mën a poser même bu dee yenn entreprise yi nga xam ne ñoom dañuy privilégier yenn kii forcé yi mois d'août bi parce que liggéey bi du bari mais am na yeneen yoo xam ne ci biir at man nga ko faa def nga xool bés yi nga xam ne comme que du ñu xamagul tabaski à l'avance wala korite nga xool yoo xam dañ naan jour bii la wala jour bi nga jël ñaari jour yooyu yëpp poser waaw yooyu moom du lay sawaay sawaay te boo bëggee dem senegal poser lu bari dem fa di yaataa yumbe ma ne sawaay xam nga ne loolu yaa fay génnewu ci kon nag léegi mooy ni muy demee <laughs> mooy lan ah, nga moo xam ko rek tabaski imaam bi bu ñëwee nu muy def day julli ba pare day jiite nit ñi ba pare bu ñu jullee ba pare ci lay xutba xutba bi après la contrairement wax jouru àjjuma julli àjjuma ah moom lan lay demee imaam bi day xutba ba pare daal di julli ñaari ràkka yooyu nga xam ne ñoom ki ñi ñi dem julli ji àjjuma ñoom duñ julli waa tisbaar même jigéen bi nga xam ne julli ji àjjuma du farata ci moom moom bu fa demee julli ko jeex na du kenn du ko ne waaw waaw ngëneel la waaye léegi nag sa tisbaar gaa ngi gàllu sa loos ba léegi dañ naa def bukk loolu mooy la ah <laughs> léegi mooy kon loolu la mooy bu ko yonent ba saa saa ak saxaabaam yu mag yi radiyallahu anhum xulafaa ur-raashidun noonu lañ ko doon def léegi nag sauf que bi Marwaan ñëwee <laughs> <laughs> muy Marwan waa waa Banu Umayya jiite réew mi quoi <laughs> mu ne nag Seydina Abu Sa'id Tariq ibn Shihab loolu lay wax loolu radiyallahu anhu loolu lay wax ne nag <laughs> awwalu ki njëkk daal di changer affaire man bada'a bil xutbati yawm al-'iid qabla as-salaati Marwan ki njëkk nag mooy jega changer pédale yi au lieu mu julli ba pare bésub it après daal di xutba doo dét mu xutba ba pare moom daa ñëw jiital xutba bi <laughs> ah julli ci anam julli ci ba mu ne moom lañu war a njëkk a def mais waaw moom nag contraire bi la def waaw awwalu ki njëkk loolu lay wax man bada ak ki njëkk bil xutba xutba ba pare yawmal iid bésub iid tabaski korité ci yam qabla salaati laata julli bi marwaanu mooy marwaanu ibnul hakam mu ne mais kuy mara mara marwaan mi jamono yonent bi saa saa mu ngi doon dund moo tax ñenn ñi naan marwaan am na gis na yonent bi saa saa am ñu ne gisu ko rek parce que Marwan en fait dañu exilé woon baayam ak ñooñu quoi dañ ko exilé woon dañ ko génne dañ ko génne woon de ce fait moom euh, moo tax ñu ne non moom gisul yonent bi saa saa Marwan du saxaaba non du saxaaba voilà <laughs> voilà léegi. mais mu ngi doon dund jamono yonent bi alayhi salaam nekkoon na gouverneuru Médina toogal fa Muawiya radiyallahu waaye finalement moom moo nekkoon nekkoon na xalifa jullit ñi moom boo déggee ci gaay naan euh, xilaafatul abba al al al umawiya euh, euh, les marwanides waaw mooy partir mooy Marwan ak doomam yi biñ ñëwee ba Seydina Omar ibn Abdul Aziz surtout Marwan mii la Omar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam boobu nag moo njëkk a nekk ci branche boobu mu jóge ci branche bu Muawiya ibn Abi Sufyan ak doomam ji euh, Yazid ak ñooñu Marwan après dafa jël affaire bi nekk xalifa voilà kooku nag mooy Marwan <laughs> kooku mooy Marwan ibn al-Hakam <laughs> léegi <laughs> euh, Marwan boobu nag mooy ki njëkk a def loolu nekkoon na gouverneur léeg-léeg moom lañ doon wax ne bi mu nee gouverneur Medina léeg-léeg Seyna Abu Hurayra radiyallahu moom Marwan bu doon génn di dem mooy dem foo am day sori danaan Seyna Abu Hurayra mu nekkal ko fa te yoral ko euh, intérim bi <laughs> bu ko defee moom bu <laughs> ko woon def li def bu yenu jee ay mattam wala uti ndox di <laughs> yoon wi bari nit mu naan xàllal leen xajal leen amir bi mooy avancé xajal leen amir bi mu jàll Seyna Abu Hurayra di waaxoo di ndaw <laughs> yenu bagaas yi <laughs> naan xajal leen amir bi mu raaj mu jàll xajal leen amir <laughs> radiyallahu anhu Marwan nag eh, moom mooy ki njëkk tàmbale xutba laata muy julli fa qaama biñ defee lool nag fa qaama ilayhi rajul benn waay daal di jóg fa qaala mu ne ko mais as qabla al-xutba lii mooy lan mais yow dañoo war a julli laata ngay xutba mais di ko fàttali waaw comme si danaan mais xanaa kii daa fàtte ne bi du demee nii xanaa dafa fàtte ne kenn warula xutba laata ñuy julli dañoo war a julli ba pare doo xutba bésu iid lañ ne newuñ àjjuma ne ko as-salaatu qabla al-xutba fa qaala Marwaan ne ko waaye qad turika maa hunaalika la newoon foofule ba nañ ko mooy loolu le lii ngay wax nii loolu ba nañ ko amatu fi <laughs> ay nekk fi di <laughs> di di di julli ba pare dooru xutba loolu amatu fi banañ loolu leen ah. fa qaala abu sa'id sayyidina abu sa'id nag radiyallahu anhu nekkoon ci mbooloo mi ne amma hada kanta waa ji wax mooy waa ji taxaw wax marwaan li ne ko hé julli la ñuy njëkk a def de léegi nag boroom xam-xam yi bon am na yoo xam ne duñ ci yàgg parce que sinon rek yàgg nañ ci affaire bi taman foogoon naa dinañ ko jeexal ci ay moy de quarante minutes quoi ah mooy que li nga xamante ne nii mooy euh, kan léegi ki wax loolu waajooju mooy kan waajooju mooy kan loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu wute nañu ci boo demee ci surah yi ay fathul barik yooyu dinañ la kii ay ñi naan kii la ñii ne amaana kii la ñii ne kii mais loolu daal euh, taxuñoo jóg léegi sayyid Abu Sa'id ne ama hada kanta waa ji taxaw wax ko lii ne ko eh asalaatu julli lañu war a njëkk def qablal xutba laata xutba mu ne kantaa kii moom faqat qada ma alay ah moom de li ko waroon def na ko waaw li gàlloon ci moom mooy gis lu dut noonu mu tere ko ah moom de def na ko wala boog mu laayi biir wax li war a li ñu war a def ah kii de faqat qada ma alay waaw moom de nekk na koo xamante ne nii daal matal na qada ma alayhi li gàllu woon ci loosam mu ne moom Seydina Abu Sa'id radiyallahu ta'ala an sami'tu rasulallah man kat dégg naa dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadi képp koo xam ne gis na loo xamante ne nii munkar la waaw mooy lu dul noonu la safaan la falyughayyirhu na ko soppee bi yadihi ak loxoom waaw fa in lam yastati' bu dee manu ko fa bi lisaanihi na ko soppee ak làmmiñam fa in lam yastati' bu dee manu ko fa bi qalbi na ko soppee ak li nga xam ne mooy xolam mooy na ko metti wa daalika loolee nag ad'aful imaan mooy li nga xam ne mooy li gën a néew nag ci ngëm yàlla lii moo waral xadiis bi yone Seydina Abu Saïd wax ko ak li ko waraloon léegi rek wii di ñëw insha allah kon ci kaw nii kon loolooy taxriij bi wax nañ la ñi nga xam ne ñoom ñoo ko solo muy waa ashaabu sunan ak seen ak sëriñu ak ak al imaamu Ahmad ak imaam Muslim mi rahmatullahi alayhim kon nag eh, bii di ñëw ñu ñëw ci njàngat yi ci hadith bi ak côté biñ njëkk a wax noonu awwalu eh, man eh, bada'a bil xutba yawmal iid ñu taxawaat ci tuuti parce que am na yeneen riwaay yoo xam ne boo gisee da ngay foog ne da nga naan mais est-ce que Marwaan kon moo ko njëkk a def loolu lënt-lënt yooyu nga xam ne nit ki mën naa am. Euh, loolu taxriij bi dañu koy jàngalaale dafa am solo ndax xam nga euh, euh, hadis bi nii brut niñ ko kiiwee ci Riyadu Salihin mooy côté boobu yëpp amu ci waaw bu doon nag ci loolu kese la ñeen mooy njariñ yooyu mën nañoo raw insha allah bii di ñëw dinañ ci taxaw côté boobu après continuer nag ci njàngatu hadis bi léegi munkar yooyee nan lañ koy bi fa bi yadihi ak ba bi lisaanihi sa loxo làmmeñ bi ak xool bi nan lañ koy defe